al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci chapitre bi ci teguwaat muy chapitre trois cent trente six al baab as-salaasu mi'a wa sittata wa salaasuun sitta wa salaasuun baabu tahriimi sawmi al-mar'ati tatawwu'an wa zawjuhaa haadir illaa bi idnihi Allah beneen mu ne baabu buntu ba léegi di wax ci nga xamante ne yii yu jara bàyyi xel la quoi ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiy anha Allahu akbar mu ne kon an mu léegi fii mu ne baabu kon buntu tahrimi xaraam gu mu xaraam sawmil mar'ati ndaw si di woor waaw loo xam ne nag coobare la mooy du to du farata ah. waxuñ la kooru farata gi de waaw koor boo xam ne kooru naafila la parce que nee na tay lu bisu Arafat damaa commencé rek yi gën a màgg ngir nga xam ne yooyu sax ci la ñu ah, waaw loolu la de <laughs> ne tay la bisu Arafat ah nga ne lii ci ne yoneen saa sax wax ko rëy waaw waaw juróom ñaari fan wala juróom benni fan boog. ginnaaw ci shawaal ci weeru kori ginnaaw kori te gi eh, loolu weer woowu wóor ci woor ci juróom benni fan loolu moom màgg na loolu lépp wooru lan la naafila la du farat ajju altine woor altine bu nekk alxames bu nekk loolu wooru kii la eh, nu mu tudd wooru naafila la waaye it eh, weer wu nekk ñetti fan loolu weeru naafile la waaw yawmu ashura wala tasua wala boole ko ba ashura tasua ak ba ca tegu yooyu yépp woor ko yow soxna si lool lépp ak ak buur lépp woor yooyu nuñ tudd wooru naafila woor benn fan dog benn fan woor benn fan woor benn fan woor benn fan dog benn fan loolu wooru lan la wooru naafila la mooy wóor yi ak leneen lépp loo xam ne du farata xaraam goo xam ne dafa xaraam ci ndaw si soxna si muy woor woor yu mel nii wa zawjuha xaadir boroom këram teew dëkk ak moom mooy nekk ak moom di ko gis waxoon naa la foofu xaadir ça ne veut pas dire moom euh, euh, Rosso la dëkk ndaw si Rosso la la nekk Rosso du Sénégal léegi borom kër gi moom Dakar la nekk nga naan borom kër gi xaadir ndax ñoom ñëpp ñu ngi bii ci ci Sénégal non waxuñ la loolu waaye mane ne xattaa sax borom kër gi bu newee Pout dëkk Pout wala fi nga xamante ne mooy ay ñoomin kolobaan tàngoor ak xeet yu mel noonu tuwaawoon pël léegi jëkkër ji moom dëkk Louga nekk Louga lay liggéeyee te moom du xëy si di du du du du du day xëy di dem di ñëwaat déedéet. foofu lay nekk ba weekend bi lay ñëw waaw mu ngi chantier yi nekk foofu quoi wala ay Lompoul waaw chantier yeeg yooyu moom ingénieur xaw ma lan la fa lay nekk ba kii loolu waxuñ ko ne te moom buy dem lundi day dem ca fajar ah avant fajar kooku ndaw si mën naa wóor lundi boobu mooy yooyu taxul ñuy wax xaabir bi mooy ki nga xamante ne boroom kër gi yow day wàcc di ñëw waaw yii day wàcc di ñëw te tamit mooy heure bu nekk mën naa ñëw même mu ngi fi. waaw di dund ndaw soxnaam yow soxna si di jël initiative di woor woor yi saa mu am ci illa bi izni amu ci ndigalu boroom këram mooy na ko na ko laaj boog na ko laaj na ko ah nijaay te ñooy wax nijaay <laughs> waaw waaw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xe ay air chéri chéri je voulais gêner euh, demain waaw ah, ah. da nga amoon boru non non juste pour que parce que c'est une c'est une sunna <laughs> léegi waaw kay mu ne la ah waaw ah man nga woor ah, man ça me dérange pas de waaw kay loolu lañ la wax <laughs> waaw kay wax nijaay ak wax séeréer ak moo kër yooyu yëpp loolu neex yooyu yëpp wax yu nice la tu baax la. waaw masha allah yal yàlla barket waaw mooy mais deen laaj digal bi waaw kay loolu lañ lay wax mais bunt bii rek da koo indi ngir wan loo bëgg bëgg jaamu yàlla bul yaakaar ne toolu ñu ñu sell ñii boo ci bëggee bokk am ci ay kii ay ay ay appart ay parcelles waaw nekk sax ponk ci tool bul yaakaar ne gis ne lii baax na rek nga koy defee noonu en solo ak tamit di topp sa loolu noonu nga koy amee déedéet lu nekk daa am cadre te kii cadre tool bi lu nekk mu ne fii mooy fii lii lay yem fii lii lay yem dé moo ko mooy yonent kooku mooy yonent saa salaam mu ne la nag yow ndaw si gis nga koor ni muy am solo ba borom bi ne man kullu bani aadama jëfu kullu amali bani aadama lahu illa siyaam waaw lépp loo xam ne jëfu doomu aadama moom la ñeel ba mu des koor man maa ko moom tam maa koy fay li muy ngand ngand am solo noonu ci borom bi tabaaraka wa taala ak martadam na màgg fa borom bi waaw bul ñëw ne dangaa ah man nag loolu nag tax na nga ñëw nag di jóg rek di def waaw man daal damaa bëgg woor nangam sangam gi borom kër gi moom man non jaamu yàlla man new ma fii di tàggu ay clients ah ah ah non yooyu new ma ci ah waaw ah, déedéet man daal saway lii lay def que kontaan naam kontaanul c'est son affaire déedéet bu boobaa ah. bu dee da nga ne roy yoneen saa salaam de moo taxoon nga bëgg di woor lundi jeudi na nga leer ne loo royoo ko boo xool bu dee sa ci koor gi mu doon def nga ko daaj fàtte nga lu oo xam ne lu am solo la mooy xadiis yi waaw ne la daganul ci benn jigéen muy woor fekk boroom këram shahid lu dul illa bi izni lu dul ci dëggalam boo amee ndigal nag waaw ah. waaw qad ardayta rabbaka wala qad ardayta ba'lak gërëmloo nga sa borom d'abord waaye am sa gërëmu borom kër waaw kon nag mu ngi noonu kon mooy yooyu loolu dafa xaram pour wan ne ah yooyu nag loo ko bëgg jaaral cadre bi koy leen saa sam cadre mooy koor yi baax na de waaye nag am ci sa ndigalu borom kër bu dee yaa ngi dundoon moom waaw waaye bu dee ne Espagne la ne yow yaa ngi dund euh, biir Colobane bu sa bu Dakar ah pas tàngoor yow Colobane men <laughs> ca <laughs> côté maquette ba ñoom une partie socialiste <laughs> waaw mooy yow loolu c'est pas obligé boobu jë duñ la ne ah boo fi wooree nag te ko ndigalam yow sa koor gi baaxul ah xam noonu wax loolu parce que li ñuy bañ rek mooy yow sa jaamu yàlla joon nga ne moom la nekk mooy tax ak bi mu am ci yow tam woo farata la alors que lii def du farata mooy ak muy bànneexu ci yow loolu farata la alors lii nga bëgg def mooy naafile gii di wu koor gii loolu du farata waaw farata ak lu dul farata nag bu ñu naree tàncaloo dañuy teg lu dul farata ci suuf. boo bëggee nag loolu jàll laajal ki nga xam ne moom àqu boppam la say boroom kër bu dee mu ngi bu la ko tegi ne la loolu waaw kay mais bu dee mu ngay Espagne waaw mu nga sax Casamance ah yow Dakar nga dëkk mais sa boroom kër Casamance la nekk la kooku terewu woor ci saa ci ci ci bés waaw loolu ne bu la nee maa ngi ñëw waaw nga ñëw di woor suuf boobu kenn mu jàpp na sax yow te am na jour boobu kese nga am da ngaa woor te moom balaa timis dem nga naan woor <laughs> loolu day mel ni mooy bëggu mu laal la de wal iyaazu billah kon loo xamante ne ni ci coobare wala wa zawjuha fekk boroom këram xaadir dafa teew illaa bi ni lu digalam léegi moo di fi benn xadiis kese boo xam ne it gisoon nañ mooy xadiis mille sept cent cinquante an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yahillu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuhaa shaahidun illaa bi'idnihi wa laa ta'zana fii baytihi illaa bi'idnihi muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a ah, mu ngi hadiis bi mu ne ba léegi bi an Abu Hurayra tamit mu ne mu ngi jële ci baay muus mu ndaw mi al xaafiz ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu xaafizu as-sahaabati mu ne radiyallahu anna rasuulallahi kenn ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama ah qaala nee na laa yaxillu daganul de limraatin ci benn jigéen an muy woor wa zawjuha fekk ne jamono ji nga xam ne moom la doon woor boroom këram soxnaam ah, boroom këram bokk shaahid moom mu ngi teew ah ah mu ngi teew ah ah illaa lu dul bi izni ci ndigalam waaw lu dul ci ndigalam waaw lu dul ci ndigalam waaw mu ne walla ta'zana te amul droit di joxe ndigal di accueillir fii bayti yi ci seen néeg wala seen kër gi mu nga xam ne këru jëkkëram walla bayti hii waxul bayti haa de bayti hii kër jëkkëram amul droit di fi invité di fi invité di fi accueillir ay nit illaa bi lu ci ndigalu boroom këram c'est pas que la neex ngay invité en tant oh, je suis libre hein voilà c'est mon c'est mon mari mais après il a ses amis moi aussi j'ai mes amis hein il invite il bon moi aussi j'invite que euh, euh, euh, qui soit non ça ne se passe pas comme ça madame s'il vous plaît je vous en prie <laughs> ça ne se passe pas comme ça non amul ngay invité ku la soob ci kër gi tanaan lool sama yoon naw ci waaw non c'est son c'est mon affaire c'est mes amis j'invite qui je veux j'ai pas j'ai pas j'ai pas à me justifier ah non non non c'est yu tax de yooyu man newuma ci yooyu ah man góor ñi je pas euh, je pas une femme leur donne ce ah non non non yooyu c'est du c'est révolu alhamdulillah nag mu ngi nag nee na daa musóoru nee na moom day sellal nee na sellaloo dara <laughs> wala xamoo kan moo la wax c'est révolu lii saa si la wax nga naan kan ngay roy sa bakkan ngay roy wala mooy roy kan ngay roy wala ta'zana fi bayti illa fi min al-lat yore saa saa nee daganut laa yaxillu daganul muy invité ci këram këru boroom këram ku képp kenn lu dul ci ndigalam boo delloo xadis bi gisoon nañ ko xadis deux mooy ci même chapitre bële chapitre trente-cinq baabu haqq az-zawji ala al-mar'a wa mu ngi ko wax na wa abi hurayrata radiyallahu anhu aydan anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yaxillu mooy ñaari xadis yi comme ni mu leen rangalee fii mooy chapitre bi ñu génn xadis boobu nga xamante ne moom lañ gis léegi idaa da'a rajulu imra'atahu fi ila firaashi nii teg ci bii laa yaxillu lil mar'ati an tasuma zawja shahid ñaar yi comme ni mu leen rangale fii noonu la leen rangale woon fële waxoon nañ la bële moo doon deux bii nag mooy deux cent quatre-vingt-deux waaw mu ne wana na mooy sayyidina Abu Hurayra aydan radiyallahu anhu aydan hmm, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yahillu limra'atin an tasuuma wa zawjuha shaahid illaa bi idnihi wa laa ta'dhana fii baytihi illaa bi idnihi muttafaqun alayhi mu ne wa haadha lafdhul Bukhari waxoon nañ la xadis boobu war na ñëwaat xadis mille sept cent quatre-vingts walillahil hamdu wal minna moo nekkaat nii lépp lees ci waroon yow mii nga xam ne yaay bay gisoon nañ ko ba mooy da ngay dellu foofu waaw boobu la ñëw da ngay gis est-ce baayam nag mais bu dee baayam lay invité nag wala baayam moo na ko waaw ma ma fille oui je voulais euh, bon euh, venir vous voir là euh, bon euh, samedi si vous êtes là bon léegi est-ce am na droit ne ko waaw ci saase noonu mooy bu dee ne xam na ne boroom kër gi gërëm na jarul tout le temps mu naan ko waaw ah, ni ngay nangam nangam boo xamee ne gërëm na jarul muy laaj tout le temps. mais bu amee dut ne gërëm ko te tamit xam nga ne moom bàyyi neexoowul waaw ca laa la waxoon ne attention ah ni mu amee mère yu tasi kër noonu la amee paa yu tasi kër a ah boroom kër gi nag xam nga doom lu bari lu ko gis ci bàyyam wala même bu ko gisee day xaw minimiser affaire bi waaw mooy day ah yoo xam ne vraiment le parent euh, c'est un problème ci ban côté mooy seen vie maritale moom bu bëggee mu neex bu yoboo ñu génne ci seen bàyyi ak seen la. say si daan nga li wax ma ne non dama koo seetaat bu baax li ma dama koo seet bu baax mais ça ça choque ça ça ne choque pas ça ma ne non c'est xam nga mooy euh, réalité tamit bu amee xam nga li tax ñun léeg-léeg bu ñu mën a régler benn problème benn problème bu ñu ko mën a utal saafara mooy rien que identifier problème bi suñu problème dañuy xam ne lii la de mais duut ci baaraam lañ nangu ba pare nag bu léegi bu ñu waree nag ñëw ah comme que yow <laughs> yow yow euh, dama lay euh, dama lay exemple yaram woo xam ne yaramu nit wu nekk nii benn waay bu taxaw li koy metti ci loxo droite bi la nekk en tant que fajkat xam nga ne fii la de ci loxo droite bi la mais tu fais semblant que xamoo ko di chercher feneen ci ci ci yaram bi. foo xam ne dara leen dal loxo gauche bi loxo dajoor bi voilà tànk gauche beeg tànk dajoor beeg côté biir beeg côté doq geeg lu ne nga nekk fa di sonal sa bopp ba pare daan da ngay traitement mooy bëggoo faj mbir mi waaw dafa am préalable de faj mooy premièrement il faut identifier le problème il faut savoir identifier diagnostiquer faire un bon diagnostic identifier où se situe hein le souci qu'il faut traiter le problème ou la maladie qu'il faut traiter ça il faut am mais bu dee amul parce que ah ay kilifa nangam nangam waaw considération yu bari tax kenn bëggula fi problème bi nekk moo tax dinañu yàgg di jéem a kii mais fajuñu tous parce que ñoo bëggula faj mbir mi ndax bëgguñoo jaar on n'est pas responsable te tamit mooy amuñu loo xamante ne mooy mooy sax euh, fit ak tamit wax dëgg rek nekk ñu dëgg dama ne la am na mariage yoo xamante ni ña ko séq buñ bëggee mu dox bu yaboo ñu génn ci seen yaay wala seen baay wala ñoom ñaar ñi waaw parce bu leen bàyyee ñu yor nday yoo xam ne dañu mercantile waaw. tout le temps ñu ngi comparer seen doom jii ak keneen seen beneen doom wala jëkkëru doom jële ak doom jee di comparer rek bëgg la dugal ci engrenage boo xam ne waaw yow nag da ngaa ñàkk fayda sa jëkkër ji xanaa gisoo astu moom ah yéen a bokk nday baay gisoo moom teraanga yi koy defal yow sa jëkkër ji dara amoo sax dara loolu kii nangam ak nangam si yaay yaay nag c'est pas loolu c'est pas un man la kii bi loolu man du sama problème yaay de ah oh, boo du sa problème waaye sama problème la nangam nar ko ci jàpp ba tas kër kër yaakaar nga ne loolu jar na tas kër léegi li bëgg mooy na ndaw si ñëw ci léegi nag bu bu jógee borom kër gi ñëw mu takkal ko waaw man nag damaa bëgg nangam waaw ay kii wi or waaw yoo xamante sama moroom yëpp ñu ngi am kii nangam ak nangam te jëkkër gi amul loolu. xam na ne jëkkëram amul lool parce que mais borom këram li mu am moom kii da koo am poosam day koo am même man na koo am sax mais après est-ce mooy objectif yeeg tamit li nga xamante ni mooy ñoom loolu la loolu mooy seen mbir mu takkal pot borom këram di ko sonal bu xam ne yaay ngee koy teg pression boo moyul bu moyul mu ne ko demal sa yoon. léegi nag mu war a ñëw nag dëkk ca kër ga dellu si ci kër gi bu amee ay doom nag waaw ñu koy gaar waale bëccëg nekk guddi gu nekk waaw. jigéen day am fulla nangam ak nangam te ñoo taxoon nga taskat waaw façon mère yu mel noonu wala paa yu mel noonu hein mais ñooñu sa vie maritale boo bëggee mu dox yow yaay sa yaay laaj ko gën xam waaw il faut nga teg ay limites yoo xam ne moom sa côté boobu bu mu fa dugg c'est ça même bu dee ça choc c'est la réalité amul ne voilà yaay la mais yaay la après boo xamee ne yow sa sëy bii boo fi déggalee moom li muy wax en tout cas tas nga ca tas yu njëkk yaa ko gën xam waaw léegi boroom kër gi xam loolu ci paa yu mel noonu wala mère yu mel noonu bu ko neexee mu ne boroom kër ki yóbbu ne ko nag ah man nag sama kër sincèrement euh, du ne damay bañ say mbokk fi ñëw de mais diw moom wax dëgg yàlla moom bariñ fi ñëw nag ma ko la nag ma tàggu ba pare waaw mu xam ne saa bu ko tàggoo mu ne ko déedéet waaw ba pare ne ko bu ko bëggee kii dañoo bëgg a gis bàyyil jour boobu mu ne dina ñëw wala beneen jour nee ko ñun dinañ fa jaar waaw wala ñu yomba bu nee lool mu tàgg ko mu ne ko ok c'est bon mooy ba borom kër bu dee paa bi da ne dimanche dafay ñëw la fa na ne paa bi bu ñëwee ay ay ay ay ay ay ay ay seconde kii rek lay toppatoo waaw waaw. émincé wu ci vie dugg ci vie di di de nangam ak nangam bëgg lépp mooy def mooy dindi mooy kii loo xam ne lu ñu nekk nekk sa doom doom quand am nañ léegi responsable la quand ñëw na ba toll fu muy sëy mais loolu quand même moo ko mën a gérer boppam mère yoo xam ne dañuy ñëw daal seen jëkkër yi ah yow sa sa sa soxna si du la toggal du la defal nangam du la kiiwal du la nangam ak nangam alors que ñoom ñu ngi dund ni ñuy dundee. ñoom ni ñuy dund déranger wu leen léeg-léeg kóor ku góor gi togg léeg-léeg ku jigéen gi togg loolu masuloon bi benn problème nga jële sa yaay Sénégal indi ko Canada mu ñëw lu soxna si def mun ne yow mu xult di xut na ko kaas waaw man lii man xaw ma ko man jigéen day day bu bu xëyee day toog ci këram nangam yow way yow way Europe bi way Europe occident daal ne Sénégal saway Sénégal sax am na ñoo xam ne dundewuñ noonu parce que moom li mu xam la bëgg imposer alors que doom bi mu ngi fii am na ci ñetti doom wala ñeenti doom wala ñaari doom wala day am yi ñii ñu ngi dund yaa aucun souci yaay bi ñëw bëgg a tas kër gi waaw man xaw ma lii waaw soxna si am liggéeyam di liggéey jëkkër ji di liggéey ñoom ñaar ku ci mën a kii togg loolu dérangé wul képp mère bi ñëwul def loolu problème waaw mais loolu nag problème la waaw jigéen day toggal borom këram kër gi warul a changer couche warul a nangam ak nangam waaye yaa ngi tas kër xam nga parent bu nit ku ku yeewu rek boo ñëwee ci yu mel noonu nga gis ko même bu dee choqué na la du loo ñëw rek di wax noonu man nga bàyyi ba ba wéet ak sa doom ne ko waaye yéen yéen Europe nii ngeen di dundee léegi dina expliquer ah waa yaay gaa ku gis de fii de moom bon léegi nag yow yow ku góor ci tamit yaa war a muus. bu yem ci loolu da nga faa noo seeka xam nga boo gisee lu mel nii mooy xam nga senegal par exemple yéen ba ngeen di kii mooy góor gi day dem xëy yi liggéey yi yéen ci kër gi ngeen di nekk waa même bu dee am nga commerce ngeen def ci buntu kër gi ngeen di teg seenum jaay loolu terewu leen ngeen togg ba pare def alors kii fii nii mooy kii day am liggéey te liggéeyam fam ne daa sori man itam dama am sama liggéey loolu déranger on na expliqué ko fexe moom ko a def waroo bàyyi ay mooyu boppam ak ay préjugés ba tas sa nga leeral ko ne ko dégg nga fii nii la ñuy yëpp lii voilà non loolu da du problème bi <laughs> non fii ñoom la fii moom lu waay kii rek de <laughs> waaw fii moom waaw bañ ma déggal façon caaxaankat yi ma dégg man dégluwuma leen ah parce que ñu man aw ma taawu di déglu façon caaxaankat yu mel noonu même bu dee dañ lay oustaz la ñoom dañuy jàngale waaw di wax ay waxi caaxaan ak yoo xamante ni mooy dañ koy dégg da nga naan lii waxuma kuy wax ci diine nan la man a tenir rek parole yu mel noonu waaw man dama ko dégg man loolu man dañ ma ko nettali waaw ay waaw moom daa góor yépp waaye amat seen seen waaye parce que lan euh, euh, lekk frigo dañuy lekk loolu nan la a waxe mooy mooy bu ñu togg soxna yi bu ñu togg tous les jours dañuy togg après jël def ci frigo bi bu ñu amee ci tàngal nàngam yow lu yow après après léegi loolu daa rey nit wala daa nekk problème parce que yow yaa miin Sénégal parce que soxna si nga am Sénégal mais vingt quatre heures sur vingt quatre ci kër gi wala neexee defal la lool te Sénégal ci moom am na ñoo xam ne dundawuñ noonu ah soxna si day xëy borom kër gi day xëy soir ñu am boon ab mindaan bu fay togg fii yaa fiy nekk di jël boon looy doyee boon yéen ñaar kese wala seen ñetti doom ñoom ñu ngi dem effort ñenn ñuy inscrire leen cantine fa la ñuy lekk lan nga bëgg tous les jours ñuy toog wax sa waxu caaxaankat yooyu. ba pare yaa ngi tooñ parce que yow ñi nga wax loolu yëpp ne góor yi nekk Europe voilà euh, seen tubay kiiwatul voilà euh, am amatuñ ngóor parce que lekk frigo la ñu nekk mais ñooñu yëpp xoolal jëw gi nga leen jëw ak wax yu ñaaw gi nga wax seen der ak fan nga leen di jéggaloo fan nga leen di jéggaloo ñu ne kooku sax la day jàngale ci diine wal iyaazu billah wal iyaazu billah ñoo xam ne bu ñuy wax du ñu mesurer seen kàddu yi ñuy wax loolu nga yaakaar ne wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan kooku ci loolu la dox waxal yow yeneen saa son sama jaam yi bu ñu ñëwee bay wax ñu wax li gën a rafet waaw mooy ay affaire lu bëgg jàpp ne loolu mooy modèle bi am na tamit ñoo xam ne ay sëriñ lañu ñuy ñëw ci dëkk bi Europe wala eh, eh, wala États-Unis wala feneen fekk fa ay couple tasleen ñu mel noonu sëriñ bu mel noonu amul dara sa kër bu fa ñëw bu gaa yi naan sëriñ bi daa war a ñëw ah moom daa war a dañoo war a ñëw seet walla daa rëbbi nee nañu léegi nan la ñuy def waaw ah, waaw ñu gis ne yow de sa kër yaat nag yooyu est bala ñu koy dinañ ko utal hôtel waaye balaa hôtel bi nee nañ xaw ma heure sàngam te heure ñëw est-ce que du kii sa kër ba ket baña on fa ñëw de waaw yooyu tamit benn am na kaabu bon buñ ma ci nettali waa ji di kii da ko bat ñëw yow yow yu mel noonu quoi kooku wa utaloon hôtel mooy kër waa ji lañ ko indi waaw mbokk yi foofu voilà ñu ne moom looy sëriñ bi daal këram moom ñu daal moom mu d'accord daal këram mu ñëw moom itam comme ni maire yenn maire yi di xalaate bu ñëwee fii voilà lu tax jëkkër yow yow sama doom ju góor gi sa soxna si lu tax du togg tous les jours du nangam tous les jours. waaw ak nangam ak nangam bëgg ko andi problème nag waaw tas kër gi dem seen yoon nag ba pare nag dem Sénégal nag yor seen làmmiñ di jëw daw soosu rek yow léegi nga foog ne lool yàlla may na la loolu loolu dagan na ci yow nga yaakaar yow meer ñu naan la ajaa doo ajaa dara sa ajaratu gi lu mu lay jariñ sa ajaratu gi lan la lay jariñ nga dem di tas di eh, di nettali rek ñen waaye man day fa ma jógee yàlla mu fa yàlla yóbbuwaat ay kër gu mel noonu diw de ci jahannama lay dund jubaru soxnaam sax benn rek ko nag yokku ci loo xamante ne moom moo ay day nar maire bi day nar nga ne ma it ma ne la waaw li muy wax day yokku demewul noonu u noonu li muy wax moo ci yokku ay mbir lu bari ba pare ñaawul affaire bi te comme que tamit ña waxal xalaat boobu lay am mu ngi mel ni Sénégal boo demee nit kuy fanaan hôtel <laughs> kooku de yàqu la nit ki day jaay boppam parce que ñoom image bu et hôtel liñ ci am ñu bari laay wax waxuma bon léegi gaa yi sax ñu ngi commencé yow mais ba léegi def na ci ñu bari ñoom hôtel égal auberge égal jaay sa bopp dem di jaay sa bopp alors que yooyu auberge nit mën na faa ànd ak borom kër benn jigéen benn couple ñu dem fa nekk fa ay fan duñu du duñu ñuy jaay seen bopp du ñooy prostitué ah hôtel tamit man ne nga dem rekk ngir dem ambiance kër familial yu kii yi nga bëgg féex léeg nga dem luye hôtel nekk fa yow kese léeg-léeg di dox yi dox sa soxla ñëw dem ci sa hôtel dugg ci dal travail correctement nekk sa kii mais loolu dañ ko nekk da ko soxla mais xamuñu loolu jàpp nañ buñ ne hôtel ak kat wala euh, ak lieu de travail dem fanaan café ci suuf waxtaan accueillir say invité foofu kii ba ak lu ñu xamul ci tus am sa soxna ànd ak moom hôtel nangam ak nangam wala sax sa yaay nga nekk bon pour ñun eh, foo xam ne wala dem foo xamante ne nii visiter waale wala afalam yasiru fil ardi ay les du Saloum moom yenn auberge ngeen luye ko yàgg sa yaay pour nga waaw maire bi nga xamal ko yenn yi mu gis yeneen voilà xamuñu yooyu léegi am ay préjugés. seen affaire la mais yow yaa leen yow mënoo ñëw ci foo xam ne bokku ngeen ay kii après nga bëgg a imposer say affaire noo ma am sëriñ noonu moom dama naan la xëy seet leen feneen waaye ñu ñëw sëriñ bi comme yi ma fi wax nii ci meer bi la doon def waaw waaw ne yedd waa ji da koy ci yël yow moom bi yoboo nga uti beneen soxna bi yoboo nga seeti beneen ay nangam soxna soo xamante ni du la toggal waxu jaaxaan yooyu mooy lan te moom dañ ko fa der kii di liggéey femme bi lu ne lay dégarcaase wu léegi lu nekk mu togg ko lu nekk ba heure liggéeyam nag jox mu war a dem liggéey parce que fii ay ay aywa da a am conseil lu fi nekk te tamit mooy loo xam ne yëgu yëgu ngeen ko woon bu yàgg. samedi yeeg yooyu yépp ñu ngi bàyyi seen lépp arrêté seen lépp di nekk ci yow rek di la toggal añ di la toggal reer di la defaral lépp mais lépp di jox du ñu liggéey te ñu war a liggéey. mais dinañ la après wan la mais après ñuy fexe kenn kii bu ma nee a wu à midi ñëw defaral la ci wala añ ta loolu añ bu muy togg fan la koy toggee léegi wane lool yow sëy na si nangam wax nga ko seetaan nangam nangam kii waa ji di ko yóbbu aéroport dem ba aéroport bu ko mu koy fàttaliwaat di wax ma ne ci di dë dë dë mooy xoolal yooyu mooy ñàkk yeewu. bi nga xamante ni mooy moo boo koywul affaire bi kii leen laaj leen wa yéen ah yéen bi la la mais jàpp nañ ne comme que ñoom image ñu am mooy jigéen du liggéey wala buy liggéey ñoom liggéey yi ñu xam ay jaay caaf ci mbedd mi fii koy jaay caaf ci mbedd mi fii Toronto fan ngay jaay caaf ci mbedd mi wala Paris wala wala muy neex muy mand waaw wala Norvège bu fan ngay jaay caaf ci mbedd mi nga xam ne man ngaa teg sax añ ba kii wàcc jaay sax saaf def nangam nangam da ngaa feebar wala wala yàlla billah moo tax yooyu gis nga nit nit da yeewu waaw loolu la ngaa nag façon yi yépp nga xam ne ay taskatu sëy lañu même luñ la jege jege kooku boroom kër gi bu xamee loolu man na ne kii bu mu fi ne noonu te tamit boroom kër gi ne muus na laaj ne bàyyi ji la fi bëgg a ñëw même bu dee Sénégal lañ nga am xam ne paa bi noonu ah yeek eh, bi ah yow nangam nangam bu ñëwee rek waaw mu ne ko kañ leen bëgg ñëw mu ne dimanche mu ne baax na dégg naa ci samedi mu ne soxna si nañ fa dem nañ dem même léeg-léeg sax bu mu ko def fa lañ dem yaar fenn daal di ne ko nañ jaaraale si kër papa comme que neewoon na ki ñu gis ko après bu ñu demee jeex na léegi ñëw ba jeex na dañoo gëjoon a gis gis nañu oo waxee mu ne non suba jaru ko parce que gis nañu c'est bon voilà <laughs> waaw. taala alam kon bon xadis boobu it côté masala yi ci koor geeg yooyu ak yooyu boo delloo foofu xadis deux cent quatre-vingt-deux insha allah di nga fa fekk li xam ne moom mooy ci war a gis wallahu taala alam léegi nag bii di ñëw ñu gis chapitre lii de foogoon naa de waaw waaw loo xam mën nañu gis ñetti chapitre eh, bon yi la yàlla dogal kon mooy bii di ñëw ñu gis chapitre trois cent trente-sept insha allahu taala